أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون تتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون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 alayhi rahmatu wa ridwanul bari suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabul la tutaharra salaatu qabla ghurubi shams ne buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne duñu diir julli lu jiitu jant bi di sox maanaam naka noonu tamit du lu jiitu tamit jant bi di fenk comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax naan laa yataharra ahadukum fa yusalli inda tulu'i ash-shams wala inda ghurubiha mu ne bu fekk bu kenn diir ci yéen bu kenn ci yéen diir di julli maanaam li nga xam ne moom mooy ay di julli li fe ja fenku jant ba du caageen tamit faf fi nga xamante ne moom mooy sowuk jant bi mm-hmm. gisoon nañ ci ne loolu moom mooy mazhabu zahiri rahmatullahi alayhim te ku mel ne al imam al-hafiz Aboubacar Aboubacar ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala moom la nootal ci gis-gisam maanaam ne li nga xam ne moom mooy li noot moom mooy waxtu woowu yooyu la tere ku ci naafila tey diir gi nga xamante ne moom lañ koy diir ci naafila loolu lañ cay tere waaye gisoon nañ wuute yi nga xam ne moom la gorom xam-xam yu wuute woon ci boobu mas'ala rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci xadis yi yeneen xadis yi am na xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi ñu gisoon tamit ci suñu jotaay bi weesu mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne la salata ba'da subhi hatta tartafi'a ash-shamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba ash-shamsu mu ne julli du am maanaam li muy tekki comme niñ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu mi ngi mel ne rek tey buñ ne la tey maanaam bul tux bu fi tux bokkut ak fii tux amu fi maanaam fii tux amu fi moo gën a dëgër ci tere que bu fi tux maanaam comme fi mu la wax rek ne la julli amul ginnaaw suba ginnaaw buñ jullee suba mbete xanaa jant bi daal di jóg naka noonu julli du am ginnaaw tàkkusaan mbete xanaa jant bi daal di sox te loolu moom mooy lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñu gis ne loolu moom maanaam zahiru hadis bi li ci feeñ ci hadis bi lool mooy li nga xamante ne moom mooy seen gis-gis <coughs> comme ni nga xamante ne noonu la nekkee mazhabu hanafi comme niñ ko waxe woon rahmatullah alayhim ne ñoom xattaa mbette sax julli nga xamante ne moom mooy euh, maanaam euh, julli julli naafila ak yu mën a doon comme ni nga xam ne noonu la tamit nekk mazhabu maliki rahmatullah alayhim ne loolu du mën a nekk ak teqantal yi nga xamante ne moom la ñu gisoon amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i yeeg Hanabila rahimahumullah ñoom danañu ko daganal waaye su fekkente ne julli googu dafa am sabab comme ni nga xamante ne inshaa allahu taala daan gën a gis yeneen xeetuk leeral ci wàllu googu mm-hmm. gisoon nañ tamit hadith sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom la doon wax ni mu moom la doon wax naan innakum la tusalluuna salaatan laqad sahibnaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam famaa ra'aynaahu yusallihaa maanaam ñun de gis nañ leen gis naa leen gi di julli yéen ñii julli goo xamante ne ñun ànd nañu ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te gisuñu ko mu koy julli wa laqad naha anhuma te moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da leen doon tere maanaam da doon tere te mooy lan mu ne yaana yaani rak'atayni ba'da asr li mu ci namm moom mooy ñaari rakka ginnaaw jullit tàkkusaan comme loolu maanaam dafa nekk loo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf leen doon tere loolu maanaam ñu gisoon nañ tamit xadis bi nga xam ne moom mooy bu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi mu wax naan da yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafay tere julli maanaam mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an salatayni ba'da al-fajr hatta tatlu'a ash-shams wa ba'da al-'asr hatta taghruba ash-shams yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay tere ñaari julli ginnaaw fajar mbete xanaa jant bi fenk naka noonu ginnaaw tis takkusaan mbéta xanaa jant bi so loolu moo tax mu daal di indi beneen buntu bi comme niñ ko gise woon mm-hmm. mu ne baabu man lam yakrahi salata illa ba'da al-asr buntu bi nga xamante ne mooy wax ci ki nga xamante ne sibul julli lu dul xanaa ginnaaw takkusaan ak ginnaaw fajar te loolu moom mooy mazhabu maliki yi rahmatullah alayhim ci walla boog mbooloo mu bari ci ñoom ci liñ gis ne istiwaa'u shams bokkul ci li nga xam ne moom la ñu tere comme ni mu nekkee ci yeneen mazahib yi maanaam nga xam ne ñoom dañoo gis ne istiwa shams dañ ko maanaam bu jant bi nekkee digg njolloor dañuy tere ku fa julli julli naafila mbete xanaa jant bi jeng maanaam mooy waxtu tisbaar dugg bu waxtu tisbaar duggee mën ngaa daal di julli sa ay naafila laataa ngay julli julli tisbaar loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy mazhab mooy li gën a siiw ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te loolu mooy mazhabu xanafi yi ak Shafi'i ak Hanabila yi te it noonu la nekkee ma mazhab ci mbooloo ci Maliki yi rahmatullahi alayhim waaye imam Malik comme ni nga xam ne noonu la ko waxe woon rahimahullah ne moom mu fekkee na borom nit yi maanaam nit ñu baax ñu bari borom gëneel ñuy julli waxtu woowu te dañ ko daan def loolu moo tax mu daal koy wax naka noonu loolu moom moom la Shafi'i la Shafi'i rahmatullahi alayhim gis ne julli waxtu woowu itam nekkul lu ñu tere lu dul bisub maanaam yeneen bis dañ koo tere waaye bisub ajjuma amul problème loolu tamit comme niñ ko gise woon <coughs> ci jotaay bi weesu ak li nga xamante ne moom mooy seen ay tegtal mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala moo tax mu daal di indi nag ah, daan ne rawahu ibnu Umar rawahu Umar wa ibnu Umar wa Abu Sa'id wa Abu Hurayra radiyallahu taala anhum ndax ñi ñëpp seen hadith yi nañ ko walillahi alhamdu wal gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom lay wax ne eh, usalli kama ra'aytu ashaabi yusalluna damay julli kéem ni nga xam ne noonu laa gis sama àndandoo yi daal jullee te mooy sahaaba yi radiyallahu anhum mu ne waaye laa anha ahadan yusalli bi laylin wala naharin ma sha'a ghayra an la taharraw tulu'a shamsi wala ghurubaha maanaam mu ne eh, lu dul ne maanaam du ma tere maanaam du ma tere kenn kuy julli ci te ci guddi ak ci bëccëg maanaam du benn guddi julli bu ma koy tere lu dul maam lu ko neex na ko julli ba mu def ne bu leen diir li nga xam ne mooy fenku jant bi du caagee soowu jant bi maanaam ci boo leen def ay naafila mm-hmm. loolu mooy hadith yooyu lañ gisoon ci suñ jotaay bi weesu léegi imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ne baabu maa yusalla ba'da al-'asri min al-fawaa'iti wa nahwihaa mu ne baabu buntu maa li nga xamante ne yusalla def na ko julli min al-fawaa'iti ci ma ba'da al-'asri ginnaaw takkusaan min al-fawaa'iti ci ay waxtu yoo xamante ne dañoo faat wa ay wa nahwihaa ak yu ni mel maanaam fii imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafay leeral ci buntu bi lépp loo xamante ne def na ko julli maanaam bu fekkente ne dafa am waxtu wu la faat ci waxtu woo xamante ne moom nga war a julli loola nga rattrapé ko ginnaaw tàkkusaan bi loolu moom lay leeral ne loolu man na nekk waaw wala de loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wuute yi boroom xam-xam yu wuute loolu moom mooy aadam mooy su boroom xam-xam yu wuutee ci benn masala moom bu fekkente ne daf koy tëral buntu donte moom mazhabam la itam maanaam du ko wax du ko indi ci dogu ci ne lii moo xew danaan rek lii ñuy def maanaam wala boog am na ñuy def nangam maanaam ngir wax ne am na ñuy xalaatee nii am na ñuy gisee noonu te loolu maanaam am na ñu wax ne mën naa ne maanaam ngir wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim loolu benn la ñaareel bu ci def moom mooy ne lii mu wax nii mooy bi xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañuy jàpp ne bu fekkente ne dafa am ay julli yu la faat maanaam ci de manière générale julli bu la faatee nit ki mën naa julli waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy waxtu yi ginnaaw tàkkusaan ba ba ba mu jeex maanaam bu dee waxtu waxtu farata la ginnaaw fajar wala ginnaaw tàkkusaan mën nga koo fay loolu du problème waaye fi muy nekkee problème ci Hanaabila yi rahma sa Hanafi yi rahmatullah alayhim mooy jamono ji jant bi di jóg ak jamono ji jant bi di sopp ak jamono ji nga xamante ne ci la jant bi nekkee diw di njolloor amma ñeneen ñi ci def amuñu problème ci waxtu yooyu loolu mooy benn beneen muy ñaari mbir ñetteelu mbir bi moom mooy ne euh, Hanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne dafa am naafila boo tàmm di ko def mm-hmm. te naafila boobu rëcc mën nga koo def te amuloo maanaam nga julli tàkkusaan ba pare nga ne xaaral ma dabaatal ko nga daal di koy def fekk da nga kaa nekkoon mu nekk xeexu wér di ci yow mm-hmm. maanaam ne da nga kaa tàmm baaxoo di ko def mm-hmm. loolu bu boobaa ñoom danañ danañ dañ danañ ko daganal ñeneen ñi ci def nag dañoo jàpp ne loola manta nekk ndax lu ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa tere ku julli ginnaaw tàkkusaan mbete jant bi jóg dégg nga loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi lii waaye li nga xam ne moom la ci indi nag day dëgëral li nga xamante ne moom la wax mu wa qaala Kurayb te moom mooy Kurayb di mawla sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma waxoon nañ la ci asmaa'ul mufrada yi la bokk maanaam ci kutubu sitta yépp Kurayb bu kenn rek la maanaam foo gisee Kurayb bu rek mooy mawla ibn Abbas wi la mu ne an ummi Salama muy ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne eh, maanaam ci soxnaam yi radiyallahu anha ba pare génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidna Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moo ko jullee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon moom mu ne sayyidat ummu salla julli na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba'dal asr ginnaaw tàkkusaan rak'atayn ñaari rakka maanaam hadis bi hadis bu gudd la boo xam ne inshaa allah imam al-Bukhari dina ko indi ci kanam rahimahullah mu daal di wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw tàkkusaan nag julli na ñaari rakka wa qaala mu daal ci teg ne shaghalani soxlaal na ma yittiloo na ma naasun aw nit min Abdul Qays te moom mooy wafdu Abdul Qays gisoon nañ kitaabul iman ci al baabu al xumus minal iman ah, gisoon nañ ko ci foofu mu ne ñooñu maanaam ñooñu ñooma soxlaal an rakka ni rakka tey nu wëllif ñaari rakka ba'da gin ginnaaw tisbaar maanaam loolu ñoo la ñuy tuddee sunanu rawaatib dafa am fukki rakka ci benn xadis yeneen xadis mooy fukki rakka ak ñaar yoo xamante ne dañuy yeneen bi sallallahu alayhi daf leen a baaxoo di leen def ci ay naafila bokk na ci nag mooy ñaari rakkaay yi nga xamante ne ñooy am ginnaaw takkusaan ginnaaw euh, tisbaar maanaam ñaari rakkaay fajar la ak ñaari rakkaa laata tisbaar mm-hmm. ak ñaari rakkaa ginnaaw tisbaar mm-hmm. ak ñaari rakkaa ginnaaw timis mm-hmm. ak ñaari rakkaa ginnaaw gee muy déet muy fukk mënta nekk <laughs> ñaar ñaar ñaar mënta nekk muy fukki rakkaa <laughs> witar bi voilà maanaam yooyu ñoom ñooñu tudd ñoom la ñu tuddee sunanu rawaatib léeg-léeg nag mun na nekk ñeenti rakka ginnaaw tisbaar maanaam loolu moo leen wutale maanaam loolu kon muy fukk ñaar bu booba maanaam yooyu lañu ñuy tuddee sunanu rawaatib insha allahu taala daan ci ñëw ci hadith sayyidat Aisha ak sayyidina sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anil jami' <coughs> léegi nag yenente bi sallallahu alayhi ñaari rakka yi doon def ginnaaw bii pas dafa julli tisbaar talu ko woon a def ngir délégation bi mu doon recevoir léegi nag mu julli tàkkusaan ba noppi daan ne xaaral ma fay ko daal di koy julli mu nekk ñaari rakka yu mu fayee noonu loolu moom moo tax nag xanafi yi xanaabila yi rahmatullah alayhim jàpp ne kon loolu mën naa ne ndax ne kon tere gi ñu tere ku julli ñaari rakka maanaam ku julli ginnaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba keroog jant bi di sox tere googu lii dugg ci maanaam bu fekkente ne julli gi dafa am sabab wala boog mu nekk loo xam ne lu ñu faat la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne minal fawaa'iti ci yi ñu faati ba pare daan ne waa nahwiha ak yu mel ni ñoom te mooy yi nga xam ne dañoo am sabab mm-hmm. te loolu moom mooy mazhabu shafi'iyyi ak hanabila rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon tekkantal bi gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu mm-hmm. walillahi alhamdu wal minna mm-hmm. qala bil isnad al muttasil fi awwal kitab ilay haddathana Abu Nu'aym te moom mooy al imaam al-Fadl ibn Dukayn nga xam ne sëriñ bu mag la ci sëriñ imaam al-Bukhari rahimahullah mi ngi gane adduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna 219e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon ci ñu njëkk ñu la bokkoon imam al-Bukhari rahimahullah soloo na ci moom lu bari ndax soloo na ci moom 190 hadith romb nañ ci lu bari bari nag walillahi alhamdu wal minna euh, euh, amma ñeneen ñi ci des nag dañoo soloo ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante moo tax ñoom ñëpp waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp soloo nañ ay xadiisam euh, ki nga xamante ne mooy imam Ahmad ibn Hanbal ñoom Ishaq ibn ibn Rahawayhi ñoom Yahya ibn Ma'in ah ak ñooñu nga xamante ne ay sëriñu imam al-Bukhari lañ rahmatullahi alayhim soloo lañ tamit ay xadisam maanaam ngir ne maanaam dafa dafa maanaam mag la ma al-Bukhari da ngay gis kon moom ak sëriñu mi ñoo bokk jàngandoo ci benn sëriñ ci euh, ci ci loolu euh, ci maanaam mooy al imam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala mun qaala nee na Abdul Wahid ibn Ayman te moom mooy euh, Abul Qasim al-Qurashi al-Makhzumi mu ngi Abdul Wahid ibn Ayman ñu ko al Qurashi muy waa Quraysh dëkkoon euh, Makkatal Mukarrama euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom mu ne qaala nee na haddathani abi sama baay moom a nettali te moom mooy Ayman al-Habashi moom tamit al-Makki moom mooy baayam rahimahullahu ta'ala moom ci siqaat yi la bokk ci taabi'iin yi la bokk bokkul ci taabi'i taabi'i rahimahullahu ta'ala waaye moom tamit imam al-Bukhari rek moom moo soloo xadisam maanaam euh, euh, maanaam waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp kenn solowul xadisam imam al-Bukhari rek moo soloo xadisam annahu naka moom sami'a dégg na Aisha mooy sayyidat Aisha bint Abubakar radiyallahu ta'ala ummul mu'minin Aisha bint Abubakar ibn Abi Quhafa Abu Quhafa mooy Usman mm-hmm. ibn Amir ibn Amr ibn Sa'd ibn Ka'b ibn Sa'd ibnu Taym ibnu Murrata ibnu Ka'b ibnu maanaam ibnu taw tay Taym ibnu Murrata mooy Murra mooy doom ba maam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu ëpp li ñu solo xadis ci xadis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs moom rek moom muy jigéen bu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bari lu ñu solo xadis lu ëpp junni moom solo na deux mille deux cent dix hadith yoo xamante ne cent soixante-quatorze yi muttafaqun alayhi la fi nga xam ne cinquante-quatre moom la imam al-Bukhari wéetoo imam Muslim wéetoo soixante-neuf hadith fi hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu ne wallazi waat naa ki nga xam ne zahaba bihi moom moo ko yóbbu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam am na ci weneen riwaaya mu ne zahaba bi nafsihi maanaam moo yóbbu bakkanam maanaam mooy ki nga xamante ne moom moo yóbbu yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam li muy wax fii mooy yàlla yàlla lay waate rek mm. maanaam moom mooy ki nga xamante ne fu yenente bi jëm moo ko fa jëmloo mm. lu yenente bi def moo ko defloo niki noonu moom moo ko indi ci kaw suuf naka noonu moo ko toxal itam laq ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne maa tarakahuma bàyyiwu leen moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñaari rakka la yoo xam ne bàyyiwu leen hatta mbéte laq ya mu daal di dajeg allahu bur yàlla wa ma laqiya te dajewut ak allahu bur yàlla taala xattaa mbéte saqula mu diis ani salaati walif julli maanaam loolu mooy lan mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi am na ñaari rakka te mooy ñaari rakka dina ko wax léegi ginnaaw tàkkusaan maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musul a bàyyi loolu bokk na ci liñ ciy xame mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu xëfee ba nekk ci benn jaamu yàlla doot ko bàyyi jaamu yàlla boobu dafay nekk loo xam te ne daf koy saxoo te loolu tamit mooy xeetu maanaam ñëpp ñi dañoo war a bokk bokk dafa war a bokk ci seen ay xeetu gisin ak seeni doxalin maanaam ci seen habitude yi la war a bokk mooy lan mooy boo xësee ba tàmbali benn jaamu yàlla ne lii léegi dinaa koy def daa iman saxa ko <coughs> def ko te loolu mooy bu wird tamit mm-hmm. wird mooy loolu mooy principe bi mm-hmm. mooy ne dama koy def te duma ko bàyyi mm-hmm. léegi loolu euh, moo tax ñi nga xamante ne hatta fuqaha u maliki rahmatullah alayhim yooyu bokk na ci naafila yiñ la may nga rattrapé ko ginnaaw fajar gi mm-hmm. ginnaaw fajar gi mm-hmm. mooy lan mooy loo xam ne da nga ko daan fajar fajar maanaam wird la woo daan def ci guddi gi ci ay julli loolu nga xam ne loolu bokk na ci yi ñu maye mm-hmm. sinon yenn du ñu maye nga def yeneen masala loolu day tegtale ni nga xamante ne noonu la maanaam di safoo dara baaxe te comme ni nga xam ne gisoon nañ ko ci kitaabul iman hadith yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy hadith sayyidat Aisha radiyallahu anha ne afdalul a'mali mooy adwaamuha wa in qalla mm-hmm. li gën ci jëf mooy bi ci gën a sax donte dafa néew mm-hmm. loolu nag moom mooy li nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan loolu beneen bi ci des biñ ciy xamee moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam hatta mbéte ba mu diisee mm-hmm. maanaam mbéte bi nga xamante ne maanaam di julli ji dafay dem bay metti ci moom itam maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyiwul woon loolu mu ne wa kaana nekkoon na koo xamante ne yusalli da daan julli kasiiran lu bari min salaatihi ci julleem yi qaa'idan muy aji toog taani li mu ci namm nag mooy ar rak'atayni ñaari rakka ba'da al asri ginnaaw takkusaan loolu mooy lan maanaam mooy ne julli farata ak julli tak julli naafila du ñu benn bokkuñu àtte hmm. julli farata moom da ngay julli taxaw moom amul loo ci mën a loo ciy dindi daañu ko gis insha allah mm-hmm. comme ni mu nekk hadith sayyidina Imran ibn Husayn mm-hmm. radiyallahu anhu ba mu amee baasuur mooy jàngoroy Kajoor hémorroïde mm-hmm. ba mu ko amee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko salli qaa'iman fa in lam tastati' fa qaa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin jullil nga taxaw soo mënul taxaw na nga toog soo mënul toog nanga nga féete wet maanaam moom mooy kon laa budda mu jullee noonu mënta ñàkk mm-hmm. euh, loolu nag mooy ne kon da def maanaam taxaw bi mm-hmm. ci julli farata amma julli naafila nag mbir mi demee wut noonu mm-hmm. julli naafila boo tax toogee mën ngaa julli waaye comme ni yenente bi waxee sallallahu alayhi wasallam ne ki julli toog dafa am xaaju tiyaabay maanaam nisful ajri maanaam xaaju payu ki nga xamante ne moom mooy ki julli taxaw loolu mooy naafila loolu moom moo tax naafila ak farata bi ñu benn ci buntu boobu mm. moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci julli farata bi musta julli moom di toog noonu allahumma ba mu def bis bu mujj bi mu dund bi maanaam bi laata muy làqu sallallahu alayhi wa sallam ngir taru feebar gi waaye bu dul loola dafay taxaw mm-hmm. waaye amma julli gi nga xamante ne ak ba mu ak bi ko gisoon na xadiis bi mooy bi mu bi bi bi bi bi bi bi mu daanoo ci fas wi mm-hmm. ba ba ba mbagg bi da ba bi xat mm-hmm. boobu rek tamit yu ak yu mel noonu mais maanaam mooy faaw mu nekk koo xamante ne dëgg dëgg dafa tawat mm-hmm. waaye su dul loola day lan day taxaw waaye bu dee julli naafila nag doon na toog maanaam comme nii nga xamante ne noonu la ko sayyidat Aisha waxee radiyallahu ta'ala anha mu ne wa kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa yu yusallihimaa daf leen daan julli wala yusallihimaa te daanu leen julli fil masjid ci jàkka ji lu tax ndax julli naafila li ci gën mooy ci kër ga julli farata bi ci gën mooy ci jàkka ja loolu moom mooy li tekkale mu ne maxaafatan waaye nag li tax dëgg-dëgg xaqiqatan mu def ko euh, dinañ ci ñëw insha allah mais euh, fii euh, dañ ciy gisee ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala li tax mu indi hadith bi ci buntu bi mooy ne julli la yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo tegoon boppam te faw da koy def bokkut ak nag yeneen xeet bi loolu moom moo tax xanafiyey rahmatullah alayhim ñoom lay wi ñu lay dëgër ci bunt bi ndax dañ ne lii day wane ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam le fait que daanu ko bàyyi mooy wane ne du occasion maanaam te comme musu ko bàyyi ba keroog muy làqu loolu lu muy tekki mooy da saxoo woon te comme daka daan tere te sayyidat Aisha radiyallahu anha moom ci boppam moo ko wax te xam ngeen ni gis nañ hadith yi nga xamante ne mooy yi ñu romboon hmm. yëpp di tegte leen yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tere euh, da daan tere ku julli ginnaaw tàkkusaan hmm. loolu romboon nañ ko loolu ñu bari soloo nañ ko amma julli gi nga xamante ne moom mooy julli bi euh, sayyidat Aisha radiyallahu anha di nettale am na ci sunan imam Abu Dawud rahimahullahu taala yéen mu ne sayyidat Aisha radiyallahu anha ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yanha yusalli ba'da al-'asr wa yanha anhuma wa yuwasilu wa yanha 'an al-wisal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli rak'atayn ba'da al-'asr da daan julli ñaari rakka ginnaaw takkusaan te da ka daan tere waaye da daan julli da daan da daan wisaal wisaal mooy ko woor euh, euh, heure dog jot dogoo nga continuer ba suba mm-hmm. nga continuer noonu saa nga dog di tegale koor mu ne yeneen ci bi sallallahu alayhi ko daan def mais da daan tere maanaam nga gis kon ne bu boobaa lii wane ne te loolu mooy Hanafiya yi li ñuy wax mm-hmm. rahmatullah alayhim ne lii yeneen bi moo ko jagoo sallallahu alayhi wasallam day daal di day daal di commencer dëggal euh, beneen bi ci def nag moom mooy ne hadith sayyidat Ummu Salama bi radiyallahu anha bi ñu romb mm-hmm. maanaam te mu indi ko ci ta'liq ci ta'liq bi. boobu day wane ne li tax mu julli ko mooy ñaari rakka la yoo xam ne mooy wax da Abdul Qays ñoo ko ah ñoo ko yitte looloon moo tax ñu julli ko ñoom ah kon nga gis ne du benn ñaari rakka yee ak ñaari rakka yële duñu benn loolu nag euh, lu mat a bàyyi xel la ah loolu lu mat a bàyyi xel la dégg nga mu ne nag fii nag mu ne waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fii li tax mu def ko mu ne maxaafata ngir ragal am yu saqila ci mu diisal ala ummati yi ci kaw xeetame maanaam tere gi mu tere ñuy julli foofa euh, maanaam te daanu ko julli ci jàkka ji maam da daan bañ am ay julli yu bari yuy tegu ci kaw xeet bi yu bokkut ak yi nga xam ne mooy julli farata yi ak yi nga xamante ne xeetu rawaatib la naafila yi nga xamante ne yooyu la teg ñeen loolu yooyu la tegtal nit ñi wakaana moo tax nekkoon na moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yuhibbu di sopp maa lépp loo xam ne yu xafifu da daan woyofalal anhum walif la lépp lu daan woyofalal xeet wi rek yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu dafa bokkoon ci li nga xamante ne moom la soppoon euh, bëgg ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat insha allah euh, ci ñaari hadis yi di ñëw muy 591 592 593 ñetti xadis yi di ñëw ah, dina ko indiwaat tamit xadis numéro 1630 imaamu Muslim dina ko xadis numéro 732 ñaari yoon ak 835 ñetti yoon ah, imaamu ah, abu Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1279 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 574 575 576 577 1652 1656 Euh, imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon nañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta imam ñoom ñëpp indi nañ ko maanaam euh, maanaam Bukhari na ko imam Muslim imam Abu Dawud imam Nasa'i kon imam at-Tirmidhi ak ñoom Ibn Maaja ñoom ñoo ko indiwul rahimallahu al-jamii' mu ne wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Musaddad te moom mooy euh, Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Mura'bal wala bokk ci ibn Mugharbal ah comme ne xam ne noonu lañ ko gisee mooy Abul Hasan al-Asadi al-Basri dek nekk imam bu mag ci waa Basra comme ni nga xam ne noonu la imam al-Bukhari doon tagge im sëriñam boobu naan Musaddadun kasmihi imam Musaddad comme turam la mel maanaam mooy lan foo ko fekk ni mu war a def noonu lay def maam yàlla Musaddad mooy ku ñu mëddal koo xam ne yàlla da koo defloo da koo teg jubal ko ba lépp lu mu war a wax la mu war a def fa mu ko war a waxee na mu ko war a defee nag yëpp noonu la koy noonu lay amee moo tax mu naan musaddad comme turam la mel rahimahullahu taala te loolu doy na koo tagg ku mel ni imam al-Bukhari ne la yow yow musaddad nga kooku doy na tagg dégg nga mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Abu Dawud ak imam Bukhari ñoom ñoo ko fekke ñoom ñoo solo ci moom ñeneen ñi ci des solo wuñ ci moom imam at-Tirmidhi imam Euh, an-Nasa'i euh, ñoom ñaar solo nañ ay ña ñoom ay xadis imam at-Tirmidhi benn xadis la solo ci moom imam an-Nasa'i ñaari xadis waaye dafa am ku dox seen diggante maanaam seen sëriñu sëriñ la waaye imam al-Bukhari moom solo na ci moom 397 xadis imam mus imam euh, Abu Dawud a xadis la solo ci moom rahimallahu jami'an mu ne qaala Yahya te moom mooy al-imam amirul mu'minin Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu taala euh, muy Abu Sa'id at-Tamimi nekk tamit waa Basra rahimahullahu taala mi ngi gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imam boo xamante ne moom mooy ci jommaloon kan imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu fekk boobu sax gone la ah mooy biñ ko mais damaa ku la ku may fàttalanteel rek waaw mu wax euh, euh, naka euh, jaamam bi ne ko wala goneem gi mbindaan bi ok ne indil ma ku may fàttalanteel rek koo xam ne daal mën naay waxtaanak moom ci xadiis mu ñëw toog waxtaan ak moom ne ko ah bi ñu waxtaanee bi pare rek bu gudd bu timis jot mu ñëw diggante takkusaan ak timis la woon mu ñëw ne ko kay yow kay ñëw ne ko yow mën la nga indil ma ku may fàttalanteel nga indil ma jinne mm. ah, wa da ko waaw bokk na tamit ci li mu ràññeekoon mooy da daan jàng alquran kaamil bi ba mu jeex bis bu jot naka noonu tamit da daan julli ah, da daan waaw guddi gi da daan guddi yëpp naka noonu ah, da daan woor tamit tous les jours ba mu des tabaski korite ñaari bis yooyu la daan toonu bàyyi maanaam Yahya ibn Sa'id al te noonu la dëgëree woon tamit nekk koo xam te ne imam bu mag la te daanaka li mu magee taalibe mi bëriwul moom mu taalibe mi la daanaka ñoom imam Ahmad ibn Hanbal ñoom Yahya ibn Sa'id ah, ah, ah, ñoom ki eh, nag Yahya ibn Ma'in ñoom Ishaq ñoom Ali ibn al-Madini ñow Ali ibn Amr al-Fallaas ak Hisham te ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn al-Asad al-Asadi moom maanaam muy mbokk ñoom Sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha nekk tamit di sët ci Sayyidina ibn al radiyallahu ta'ala nekk tamit sët ci Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu anha ngir ne Hisham baayam maanaam maanaam ay Urwa yaayam mooy Asma bint Abubakar radiyallahu ta'ala moom euh, mi ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année génn gane àdduna soixante-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi Yahya ibn ah, Sa'id al-Qattan rahimahullah ne qaala akhbarani abi sa baay moom ma nettali mooy baay mooy euh, sayyidina Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu mooy Abu Abdullah gane àdduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna quatre at boobu nga xam ne ñu bari ci fuqaha u borom xam-xam yu Madinatul Munawwara ya ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam ci lañ génne àdduna moom kon Urwa euh, ibn Zubayr maam ci fuqaha sab'a yi la bokk juróom-ñaari borom moom fiqh yu mag yooyu nga xam ne ci jamonoy tabi'i ñoom ñoo nekkoon Madinatu Munawwara ala sakina afdalu salatu wassalam ñu gis ne ci àll léegi ñi ci kaw waa Basra lañ ñi suuf waa Madina lañ mu ne anna qaalat mu ne anna qaalat mu ne euh, annahu qaala maanaam nee na qaalat Aisha sayyidat wax te euh, maanaam euh, Aisha mooy euh, moom gisoon nañ ko léegi mu ne ibnu ukhti ibna ukhti maanaam li muy tekk yàpp na ukhti e yow sama doom ak mbokk mu jigéen maanaam doomu sërëm la ngir ne sërëm moom mooy seen Asma bint Abubakar Urwa ibn Zubayr ki ko jur mooy Asma bint Abubakar radiyallahu ta'ala moom tamit Aisha mooy doomu sayyidna Abubakar radiyallahu ta'ala mu ne maa taraka bàyyiwutoon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam as-sajdatayni ñaari sujjóot yi maanaam li mu ci nam mooy ñaari rokkuwaay ndax ñaari rakkaay rakka dañ koy wax rakka tay ni ngir li mu jóge rakka baatu rakka ngir li mu jóge ci rukkoo moo tax tamit dañuy wax sajda sujjóot ngir ngir ne sujjóot mën ta ñàkk ci rakka moo tax ñu naan sajda tay ni moo tax mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bàyyiwul ñaari sujjóot li muy tekki moo ñaari rakka ba'dal asri ginnaaw takusaan indi faman maanaam mooy bu dëbb aayee ci moom mosul gis mu aayee ci moom ñëw ba pare yeneen bi saa sallam bàyyi ñaari rakka yooyu ginnaaw takkusaan xatt benn yoon mosu ko bàyyi benn yoon loolu euh, day tegtale ne kon loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daka daan def ba pare da koo baaxoo woon te loolu dafa bokk ci liy wane ne lii ci xususiyaat yi la maanaam comme ni ko xanaa fii di wax rahmatullah maam dafa koo jagoo parce que su ko jagoo tutoon du nekk di tere gaa yi tout le temps bu leen julli heure bi bu leen julli heure bi ba pare moom muy julli heure boobu ba pare bu doon Euh, comme ni ñenn ñi di wax la ne euh, jàkki la da ko dafay dafay fay ay rakka mënta dëkk ci di fay ay rakka maanaam kon dañuy xam ne du lu muy du du lu muy fay waaye lu mu la sallallahu alayhi wa alihi wa gisoon nañ taxrij bi léegi mu ne qaala bi imam al-Bukhari bi indi jëmmi hadith bi ci ay sàll lay wuute euh, maanaam ngir dëgëraayam ngir ne wax ji dafa nekk loo xamante ne Eh, ci ci awaam yi day tumuranke day tumuranke maanaam day indi nag caalale gu bëri yu bëri ngir dëgëral wane ni wax ji dëgëree te ne ñu bari dañ koo solo et amul maanaam du du lu ñu jaawale du lu ñu jaawale mu ne qaala bil isnaad muttasifa wal kitaab la haddathana Muusaa ibn Ismaayil te moom mooy al imam Abu Salama al Tabuzaki al Minkari at Tabuzaki di waa Basara rahimahullah al hafiz Muusaa ibn Ismaïl lu cëpp noonu lay ñëwee Muusaa ibn Ismaïl at-Tab mooy at-Tabuzaki al-Minqari rahimahullahu ta'ala euh, moom mu ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru Rajab ci la génnee àdduna euh, imam al-Bukhari imam Abu Dawud rek ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ waaye ñi ci def ñëpp solo lañ ay hadiisam waaye seen sëriñu sëriñ la rahimahullahu ta'ala mu ne la qaala haddathana Abdul Wahid gis nañ ko léegi euh, de bokk te na ki ñu gis léegi Abdul bi mu Abdul ibn Ziyad la ibn Ziyad al-Abdi rahimahullah moom mooy mhm. euh, Abu Bishr dañ tamit Abu Ubayda gisoon nañ ko moom mhm. rahimahullahu ta'ala lu bari génn mi ngi génn àdduna 166e am na ñu ne 177 wala 179 maanaam moroomu ñoom imam Malik la rek mhm. rahimahullahu alayhim euh, moom tamit dégg nga moom euh, mu ne qaala haddathana ash-Shaybani ash-Shaybani Abu Ishaq la rahimahullahu taala maanaam mu ne Abu Ishaq mooy Sulayman ibn Abi Sulayman ash-Shaybani rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa waaye moom waa Kufa la léegi ñoo solo ci waa Basra ñi ci kaw wa Basra la moom mi waa Kufa la mu ne qaala Abdurrahman ibn al-Aswad te moom mooy Abu Hafs dañ ko wax Abu Bakr Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala di borom xam-xamu fiqh bu mag boobu di waa Kufa mi ngi génn àdduna 99e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith am ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abiihi moom moo jëlee ci baayam te moom mooy al-Aswad muy taalibe Ah, ñoom Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi mooy ah, ñoom Alqama ñoom Aswad mooy mooy sëriñ ñoom Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i et cetera ñooñu di sëriñu Hammad ibn Abi Sulayman kooku di sëriñu imam Abu Hanifa an-Nu'man alayhim min ah, rahmatun min Allah wa ridwan moom al-Aswad ibn Yazid ibn Qays ibn Alqama ibn Salam an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci kitaab kibaaru taabi'iin yi bokkoon ci ñi nga xamante ne di bokkoon ci ñi nga xamante ne ñooy taabi'i yu mag yi da woor lu bari naka noonu da taxaw di naafila lu bari ak diggante ak ak umra def na ko 40 fois ci dundam. borom xam-xam fiqh bu mag nekkoon tamit koo xamante ne ku ñu xàmmee woon ci dëddu adduna maanaam mooy 40 ak ak 40 umra muy muy 80 ci dundam. dégg nga euh, rahimahullahu taala euh, euh, <laughs> ah, danaan ñaari guddi yu nekk mu tëj kaamil bi loolu tamit bokkoon na ci li nga xamante ne noonu la daan def maam ci ay naati la bu bëri lu jàngale nekk taalibi Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu bokk ci siqaati moom mu ne an Aisha mu jëlee ci sayyidat Aisha mu solo ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha gisoon nañu ñaari rakkaa ngi nii lam yakun nekkul woon rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi di leen bàyyi sirran du lu nëbbu du ci lu yelu wala alaanatu du ci lu feeñ hmm. maanaam ci lu nëbbu ak ci lu feeñ yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daka daan def rak'ataani ñaari rakkaa qabla salaati subh lu jiitu julli suba hmm. mooy mu ñaari rakkay fajar hmm. ñaar rakkay fajar yooyu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam waaye waa rakkaataani ak ñaar rakka ba'dal asri ginnaaw takkusaan ñaar rakkay suba yi moom moom ñëpp ko bokk d'ailleurs rabibatul fajar yi la tudd yeneen ci bi sallallahu ne moo gën adduna ak li ci biir ñaar rakkay yooyu ñaar rakkay fajar yi maanaam laataa ngi julli suba voilà maanaam moo gën maanaam ci yeneen xamuroon na am maanaam dañoo xamuroon na am ak ak leneen maanaam mooy euh, ndax arab yi gëléem hmm. euh, yu xonk yi gëléem bu xonq dafa amoon doole ci ñoom maanaam day gën a cher hmm. léegi bu dee am mboolooy gëléem bu xonq nag maanaam aw gëttub lëm hmm. loolu lu lu cher la loolu fi mu toll mi ngi ni ñu ne ay milliards rek maanaam euh, moo tax ñu ko moo tax ñu ko daan joxe exemple waaye ci beneen waxit ndam ne ma xayru mimma tala alayhi shams moo gën mboolem li nga xam ne jant bi mos naa fenk ci kawam maanaam mooy li nekk suñu planète bi yi nekk yeneen planètes yi yëpp boo leen ci richesse lépp <laughs> ndax jant bi fenk na foofu yëpp hmm. ah ñaari rakkay fajara ko gën waaw mais sax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit ñaari rakkay ginnaaw lan tàkkusaan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mosul a bàyyi hmm. dégg nga hmm. euh, loolu euh, moom mooy Euh, mooy xadis bi ñu gison léegi rek dégg nga kon loolu yëpp di imam al-Bukhârî dafa indi xadis yi muy gën di bëri ci càllale yu wuute yi ngir gën a dëgëral wax ji mu ne qaala wa qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab li Muhammad ibn Arara te moom Muhammad ibn Arara euh, ibn al-Barad al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah moom waa Basra la rahimahullahu taala ci taabii taabii yi mag yi la bokk maanaam ci maanaam ci xam-xam mi ngi génn adduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu amoon soixante-quinze ans mm. imam al-Bukhari solo na ci moom vingt hadith ñun jot nañ ci gis à peu près juróom mm. wala juróom benn euh, imaamu Muslim euh, solo na ci moom waaye ci ta maanaam euh, dafa am ku dox ci diggante maanaam ci sëriñu sëriñam la sëriñ al-Bukhari rek la nekk sëriñam ndax xam ngeen ni deux cent treizième année dafa teel maanaam euh, pour que keneen ci waa ashaabu kutubu sitta fekke ko moo tax imam al-Bukhari imam Muslim nag solo na ci moom benn xadis kese ci kitaabu fadaa'ilus sahaaba mm-hmm. ah sëriñu sëriñam la ci imam Abu Dawud benn xadis tamit la solo ci moom ci kitaabu zakat sëriñu sëriñam la ci mm-hmm. ñeneen ñi ci def solo wuñ ci moom mooy imam euh, Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibn Maaja solo wuñ ci moom rahmatullah mu ne qaala haddathanaa Shu'ba moom al imam ah, Ah, abu abu bistaam shobata ibnu al-hajjaj ibnu al wasiti thumma al-basri rahimahullahu di waa waa basara moom moo ko wax wax jar wax taadil di amirul mu'minina nekk imam bu mag moom mu ne musuma bind lu ñuul ci lu weex nit wax dara ba ni ko te musul jàpp dara ba pare fàtte maanaam loolu euh, kooku euh, moo tax bokkoon na ci imam yu yéeme yi rahimahullahu taala mi ngi gane adduna quatre-vingt-deuxième année jàpp quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadiisam ñu ngi naan abi ishaq kii bo ak euh, ash-Shaybani yi bale naam bu kee Abu Ishaq ash-Shaybani la mooy Sulaymaan ibn Fayruz mooy Sulaymaan ibn Abi Sulaymaan mm-hmm. ñoom ñëpp wa ñoom ñoom ñoom ñëpp waa mais kii Abu Ishaq as-Sabi'i la rahimahullahu ta'ala moom gis nañ ko moo tax léeg-léeg lënt mën indi ci ñaari ngir ne euh, euh, ngir càllale gi nuroo gi nuroo mooy euh, mooy moom turam Amrullah Amr ibn Abdullah ibn Ubayd ñu koy <coughs> Abu Ishaq mu gën a Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala mi gane àdduna vingt-neuvième année génn àdduna cent vingt-neuvième année dund cent ans mm-hmm. ah, rahimahullahu ta'ala xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala nee ra'aytu gis naa al aswad mhm. gisoon nañ ko léegi mhm. te moom mooy eh, al aswad ibn yazid ibn qays an-naqai rahimahullahu taala eh, wa masruqan moom mooy taabii bu mag moom mooy masruq ibn al-ajda te ajda moom mooy abdurrahman lu tudd mooy ma masruq ibn al-ajda al-hamadani rahimahullahu taala al-wadi'i eh, mooy Abu Aisha mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna 62e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci kibaaru taabi'i muxadram rahimahullahu ta'ala maanaam fekk na jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais jotu ko gis moom mu jëlee ci Aysa sayyidat Aysa mu ne shahida shahida ñoom ñaar seede nañ ala Aysa ci sayyidat Aysa maanaam mooy seede nañu ne ñoom ñii ñoo déggee lii ci sayyidat Aysa radiyallahu ta'ala anha qaalat nee na maa kaana nekkul woon annabi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ma dikkee fii yawmin ci benn ci bés ba'dal asri ginnaaw tàkkusaan illaa dul salla bu julli rak'atayn ñaar rak'a maanaam kon euh, wax ji farankulaayu na maanaam ne loolu daan na am te loolu lu xew la mais nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jagoo loolu mooy li ñu mën leneen lu ñu wax wax ji du du leer voilà ngir ne bokkut ak ñaari rakka yi mu leela bu fa yoon ba pare da daan tere julli ñaar rakka te sayyidat Aisha radiyallahu anha moom ci boppam moo ne da ko daan tere kon ñu xam ne bokkut ak loolu mu ne baabu buntu ngi nii ak tabkiir maanaam ak xëy maanaam tabkiir mooy teel a def dara xam nga euh, mooy def dara ci ci xëy bukra maanaam bukra tan mooy comme bukra tan wa afila maanaam bukra moom mooy suba euh, amma euh, bu ñuy wax tabkiir mooy xëy teel a def dara ci xëy mm-hmm. léeg léegi wax ji nag dañ koy jël mujj koo joyal ci lépp loo teel a def rek ñu ne da koo xëyee mm-hmm. maanaam ci arab dañuy waxee tabkiir mm-hmm. da koo teel a def mm-hmm. mooy ak tabkiir teel a def maanaam bi ci julli fii yow mi ci bés boo xam ne xay dafa am niir maanaam bés bu amee niir waxtu yi nga xamante ne wóorut ne léegi mu jàll wala déet maanaam nga teel julli loolu mooy li nga xamante ne moo gën hadith bi nga xamante ne nag moom lay indi fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala da indi fekk mu nekk luy wax ci wàllu julli ta ci wàllu tàkkusaan mhm. waaye li nga xamante ne noonu la nosee bunt bi loolu mooy wane ni julli gu mën a doon la maanaam julli gu mën a doon nga teel koo def su fekkente ne circonstances yi maanaam condition météorologique yi dañ lay wan ne laa ah, maanaam dafa lënt mhm. nga teel koo def ci bu jotee moo gën balaa muy rëcc fekk affaire bi dootoo xamante comme masalan tisbaar jot tisbaar leer na jot na ko nga nekk ci yoon bi maanaam léegi xëy na ñun sax xëy na nim ñuy concerné du ko tax a bari solo lool ndax suñu application yi dinañ xam ne ah heure bii nangam heure bi et cetera mm-hmm. mais bu fekkee ne da ngay dañ daan aju rek ci jant bi maanaam tisbaar jot na balaa tàkkusaan a jot nga teel a julli mm-hmm. parce que wóorul balaa tàkkusaan di jot doo xam ne ndekete tisbaar bi génn na mm-hmm. masalan naka noonu suba gi nga teel koo julli balaa ngay xam ne parce que bu fekkente ne dafa am niir jant bi buy jóg doo ko jamono bi jant bi di jóg doo ko gis comme bu niire euh, loolu moom moo tax kon nga teel a julli suba balaa jant bee jóg wala boog mënoo ne rek comme que xam nga bu niiree tamit fajar bu jotee day lëndëm ngir niir bi mooy tax muy continuer di lëndëm hatta ba parfois sax day fekk jant bi jóg na mu continuer lëndëm hmm. loolu nag euh, moo tax nga war koo teel a def loolu lay wax ni maanaam teel a def googu jaadu gi mu jaar ak nekk nga la nekk lu ràññeeku mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Mu'aaz ibn Fadaala mooy Abu Zayd az-Zahraani Mu'aaz ibn Fadaala rahimahullahu ta'ala di maanaam dañuy wax ne waa Misra la waaye dañuy wax tamit ne waa Basra la rahimahullahu ta'ala di bokk ci taabi'i taabi'i moom mi ngi génn àdduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci ñu ñuy tuddee al asr asrarul Bukhari maanaam imam al Bukhari rek moo solo ci moom mhm. euh, vingt sept hadith nag la am ci Sahih bi am na yuñ ci jot a gis euh, rahimahullahu ta'ala euh, kon mun a qaala nee na te moom mooy Hisham ibnu Sumbur ad-Dastuwaa'i rahimahullahu ta'ala euh, muy Abu Bakr ad mi ngi gane adduna soixante-seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna nekkoon imam bu mag ci waa Basra rahimahullahu ta'ala nekkoon hafiz ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Yahya te mu huwa ibnu Abi Kathir loolu nag du Hisham moo ko ah Mu'aaz ibn Fadaala Fadaala moo ko wax mhm. maanaam moom waxu ko mhm. mais moo tax euh, mu ne ndax bu doon moom la du soxla mu naan la huwa mhm. comme niñ ko gise woon mooy Yahya ibn Abi Kathir mooy Yahya ibn Sa'd al-Mutawakkil moom mooy borom la istata'a al-ilma ah ma rahatil jismi moom moo ko waxoon moo tax imam al-Bukhari imam Muslim indi ko ci téere bi ah wax ne xam-xam dee fu ko am ak yaram wu sedd mm-hmm. voilà dégg moom kon imam al-Bukhârî rahima moom mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk imam tamit waa Basra rahimahullahu ta'ala an Abi Qilaaba muy taabi'i bu mag boobu Abdullah ibn Zayd la tudd Abdullah ibn Zayd ibn Amr mooy mu gën a siiwee ci Abi Qilaaba moom mooy turam mooy li mu gën a siiwee mm-hmm. rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al imam ibn Hibban nee na bokk na maanaam min ubbaadi ahlil basra wa zuhaadihim dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamukatu yàlla yi waa basara yu mag yi nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi eh, ci zuhaad yi ñi dëddu adduna imam az-Zahabi rahimahullah ta daal min a'immati taabi'in hadithuhu an Umar wa eh, eh, an abi an Umar wa an abi Hurayra wa an Aisha wa Muawiya wa samurata fi sunan an-nasa'i mu ne wa tilka marasil hadith yi nekk ci sunan euh, ci sunanu nasa'i te mu nekk te muy solo ko ci sayyidina Umar sayyidina Abu Hurayra sayyidina Aisha sayyidina Muawiya sayyidina samurata ibn Jundub radiyallahu ta'ala jami' yooyu lan lañ ay marasil lañ waaye nag terewut mu nekk ki nga xamante ne moom mooy ki gën a maanaam ci ñu màgg ñi ci euh, Euh, taabi yu mag yi waaye dafa bëri lu muy nekk lu muy euh, mursal maanaam mooy lu muy nettali mhm. ci di di tëb ki nga xamante ni moom mooy mhm. euh, sëriñam mhm. maanaam loolu waaye ci imam yu mag yi la bokk rahimahullah taala imam al-Bukhari nag rahimahullah suy soloo ci moom day soloo ci moom loo xamante ne dafa jokkaloo comme fii mu ne am na ne abal Malik dégg nga Abul Malih te moom mooy abu Abul Malih la siiwee mm-hmm. abu euh, Abul Malih ibn Usama al-Hudhali rahimahullah dañu wax ne turam Amir la dañuy wax ne Zayd ibn Usama la ibn Umayr euh, rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 98e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk waa Kufa topp mu bokk ci waa Basra yi rahimahullahu ta'ala nekk ki nga xamante ne euh, maanaam eh, ci. Euh, maanaam euh, nekkoon ki nga xam ne xujjaaj yi nga xam ne ñoom ñoo jóge woon al abala moom moo leen daan jiite rahimahullahu ta'ala nekk euh, ci bokk ci sëriñ yu màgg yi ci taabi'i mu ne anna qaala nee na kunna nekkoon nañ ma ma Burayda te moom mooy Burayda ibn al-Hasib mm-hmm. ibn Abdullah ibn al-Harith ibn al-A'raj ibn Sa'd al-Aslami rahimahullahu ta'ala mooy Abul Hasib al-Aslami dañ koy xamit Abu Abdullah di ko wax Abu Sahl di ko wax Abu Satan rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 62e année wala boog 63e année euh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye li nga xam ne moom mooy lii gën a dëgër mooy 62e année la mooy ta saxaaba bi mujjee génn àdduna ci Xuraasaan ci saxaaba yi radiyallahu anhu euh, mursalam maanaam maanaam musnadam 164 xadis la 164 xadis la solo ci yenente bi lañ ko solool ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari yi indi na ci ñett dégg nga rahimahullahu ta'ala euh, mu ne mu ne nekkoon nañ ak moom fii yawmin ci bis boo xam ne zi xaymin boroomu niir la fa qaala mu ne bakkiru teel lee leen bi salaati ci julli maanaam lii moo tax imam al-Bukhari yi indi bi fii maanaam moom mooy teel leen julli boo leen dee julli da ngeen koy teel a mm-hmm. te loolu mooy li ci waxtu yëpp ba mu des ban waxtu waxoon nañ leen mooy waxtu Euh, gée gée yéex ko moo ak ban euh, jamonoy tàngoor tisbaar yéexi ko moo gën dégg mu ne waaye fa inna nabiyya li wér wóor mooy ne naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man képp koo xam ne taraka dafa bàyyi salaatal asr julli takkusaan habita yàqu na amaluhu jëfam loolu waxoon nañ ko gisoon nañ euh, hadith bi ne maanaam képp koo xamante ne te li muy te ak ak li nga xam ne moom mooy liy wane litax imam al maanaam li tax euh, Seydina Burayda radiyallahu ta'ala anhu wax ko mooy dañoo àndoon ñoom ci benn ci xare comme niñ ko gisee woon romboon nañ ci baabu euh, ismu ma ismu tarkil buntu ba bakkaar bi nekk ci bàyyi julli ak tàkkusaan maanaam mooy lan mooy ne dañoo nekkoon ci xare ci to yoonu xare euh, mu niir mu niir tàkkusaan jot mu ne yee dañ gaaw julli parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku bàyyi julli tàkkusaan sa jëf yëpp yàqu na te loolu mooy li nga xam xamante ne moom mooy firi bi ràññeeku maanaam mënees fu koo firi rek ne euh, julli takkusaan bu mën a doon ci bañ tollee ci xadis ci biñ ko njëkkee gis euh, ci xadis bi biñ ko njëkkee gis euh, xadis numéro 553 mm-hmm. ah ci lañ ko njëkk a gis bañ ko te gisee gisoon nañu ne wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci wax bi mm-hmm. waaye que ni li ci gën a dëgër mooy ne benn yoon bi ngay bàyyi takkusaan ba jant bi so te julli wuloo te amuloo ngant bi laa mën a nangu comme ngant loolu mooy ba nga juddoo ba bis booba mboolem li nga mësoon a def yàqu la loolu lay tekk maanaam lool moom mooy wane ni am na benn bés ñu ànd euh, ki ci hiver bi euh, ñu rendi xar yi waaw sëñ lu mu ngi koy fàttali ñu rendi xar yi ba noppi xeet leen mais comme fi ñu ko defee na dafa sori maanaam euh, ay côté cent cent waaw ay cent cent cinquante kilomètres à peu près bon léegi dañuy mën a boole ñun suñu mm. tisbaar ak takusaan wàññi suñu julli mm. mais sauf que bi ñu defee loolu ba pare heure bi dafa xatoon xam ngeen ay côté six heures et demie rek côté yooyu la la la la timis di jot mm. euh, te xar yi dañoo bari woon ñu rend yëpp defar yëpp teg nekk voilà Euh, am ko ne nañ ñibbi fekk boobu seize heures a te seize heures et demi timis day jot mu leer ñu ne yoon bi àpsat wala maanaam timis ci yoon bi la ñuy fekk ma ne ko buñ ko defee mooy jaruloon ñu ñëw jaruloon ñuy rendi xar yi bu fekkee ne lool jaruloon ñu ñëw parce que maanaam non seulement rendi nañ maanaam non seulement parce que boobu ndox mi dafa seddoon parce que hiver la woon mm-hmm. ndox mi dafa seddoon boole koog gars yi sakkoon ak yooyu noonu man leen ah, mm. def nañ julli parce que non seulement suñu jur journée tay bi yëpp day neen mais bañ juddoo ba léegi luñ musoon def ci lu baax day nuyu. Mm. y compris xari waaw <coughs> kon loolu la mm. voilà moo tax ci ngay gisee ni. maanaam xew eh, xew diine yi am nga gis julli tàkkusaan eh, di romb wala yeneen julli sax ah mais surtout julli tàkkusaan romb ñu xëy affaire bi jàll noonu tranquillement gars yi di waxtaan ne diine la ñuy waxtaane yaa subhaanallah yaa subhaanallah loolu moom mooy li nga xam maanaam loolu gravité bi ci nekk mais man je me demande sax que conscient lañ ci peuple bi moom conscient wu ci ba peuple bi mais est ce que nga xam ne ñooy ñii taxawee loolu kilifa yooyu ñoom ndax conscient nañ yàlla ñu yàlla taw dégg nga xadis bi gisoon nañ ko ci xadis numéro cinq cent cinquante-trois imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii la ko mujjee indi maanaam euh, bii tamit wëlbati nañ ko mm. maanaam bu xadis bi dootuñu ko gisati ñaari yoon rek la ko indi muy bii Ah, am na ñaari question insha taala kon ñu jeexalee fi imam an euh, imam an-Nasaa'i imam Muslim indiwu ko bii dafa bokk ci nga xam ne imam Muslim boo xaar dafa wéetoo wala imam Muslim mm-hmm. imam an-Nasaa'i na ko xadis numéro 474 imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 694 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 22957 22959 23026 23045 23046 23055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 dégguma ko de xanaa koor gi da laa jàpp. finalement tout ce qu'on a dit c'est quoi la conclusion maanaam euh, j'arrive pas à, à en fait au final la vie de l'imam Al-Bukhari est-ce que c'est de dire que derrière euh, la prière du et la prière du tabaski c'est de faire une si on considère que c'est une nafila c'est une nafila Euh, voilà comme niñ ko gisoon waaw bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala yoo xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi tere ku ci julli euh, benn waxtu yu njëkk yi ñëwul ci sax bi imam muslim moo ko solo rahimahullah ci hadith sayyidina Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu salaatu sa'aatin nahaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nusalli fiihinna wa an naqbura fiihinna mawtaana ñetti waxtu la yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi moo ñu tere ñu julli ci ba pare ci rob suñu ay néew jant bi jamono ji muy fenk bi jamono ji muy so ak bu jant bi nekkee ci diggu njolloor gi laataa jant bi di jéng maanaam laataa tisbaar jot euh, yeneen ñaar yi ñëw na ci xadis yu bari gis nañ ko xadis Seydina Umar ibn Khattab Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab xadis Seydina Abu Sa'id al-Khudri xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu et cetera gisoon gis nañ leen euh, juróomi waxtu yi mooy lan maanaam yeneen ñetti waxtu yi mooy ginnaaw bu ñu jullee tisbaar maanaam buñu ñu jullee suba ba balaa jant bi di jóg ak ginnaaw bu ñu jullee tàkkusaan ak balaa jant bi di sox euh, wuute yi wax yi wuute moo tax borom koo xam ne rahmatullahi alayhi tamit wuute ci wax yi bu njëkk bi nga xamante ne moom la ñu wuute maanaam daal kii bu njëkk bi mooy ne dañ ne euh, bu dee ñenn ñi maanaam bu ñu xoolee ba xoolaat ko dañuy gis ne ñetti group rek la Mm-hmm. groupe bu njëkk bi wala ñeent groupe bu njëkk bi dañoo jàpp ne waxtu woowu waxtu yëpp euh, maanaam euh, ñetti waxtu yi njëkk yi mooy yi njëkk tudd mm-hmm. yooyu xatta julli farata dañ ko ci xaraamal ba mu def ne te mooy xanaf yi loolu ñoom ñoo wax loolu rahmatullah te moo ba mu def lan ba mu def bu dee Euh, tàkkusaan la te mooy tàkkusaanu bés booba mm-hmm. sinon bu dee lu lu ma war a fay wala yooyu déedéet du ma ko def damay bàyyi ba ba beneen jamono mm-hmm. ñaare euh, mais naka noonu lañ xaraamale bépp xeetu naafila ci période yi ci juróomi période yëpp mm-hmm. loolu moom ñoom moom dafa leer mu teg beneen mazhab bi mooy ñoom dañoo jàpp ne beneen gis-gis bi mooy dañoo jàpp ne déedéet naafila rek moo xaram mais naafila yi xaram mooy naafila yi nga xamante ne euh, maanaam voilà maanaam de manière générale comme mooy Maliki yi rahmatullahi alayhi Maliki yi dañoo jàpp ci juróomi waxtu yii yëpp naafila ci daf ci xaram ba mu des ne ba mu des ne euh, ñoom dañuy wax duñu wax dafa xaram mais dañ naan dañu astafurlah maanaam dañ naan dañoo sip ci ñett yi njëkk yi dañ ko dafa xaram mais ci ñaari julli dañ koo sëg hmm. maanaam mooy bu ma jullee tàkkusaan hmm. balaa jant bi di jóg hmm. loolu dañ koo sëg d'ailleurs ñoom hadith yi ñu mujjee gis ñun ne sayyidat Aisha radiyallahu anha yenn saa sal mosu ko bàyyi ñoom ni ñu koy gëndalee moom ni koy interpréter mooy ne day wane ni yeneen bi saa sal le fait mu def ko heure yooyu mooy wane ni yëggul ci niveau xaram mais dañ koo sib et moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëf gi ko jëf mooy wane ni mooy maanaam moo koy wane te bu dee nag ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lépp luñ la ne dañ koo sib te yenente bi sallallahu alayhi wasallam le fait mu tere dara ba pare def ko liñ ci njëkk a jànge mooy dañ koo sib nekkul lu xaram sauf li tax mu def ko te ci cosaan dafa waroon a maanaam euh, te te yenente bi lu tax kon muy def lu ñu sib loolu mooy nekk laaj bi mm-hmm. tontu bi tout le temps mooy ci ñi ci def la nekk lu ñu sib mm-hmm. mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam le fait que moom bu ko defutoon duñ xam ne dañ koo sib am njàngale la ci moom farata la ci moom sax du sax moo tax moom bu boobaa du nekk lu ñu sib ci moom mm-hmm. ndax fu ko defutoon kenn du xam ne dañ koo sib mm-hmm. rek yéggul ci niveau xaram euh, beneen bi ci def kon loolu mooy fuqaha Hanaf Maliki rahmatullah sauf que ñoom euh, lay woowa day defee leer ci tontu bi parce lu tax ci ci ci ci ci ñe xadis yu mujj yi lu tax parce que euh, bu doon loolu kefe la kon yenn façal bu ko defee benn yoon day doy mais le fait que mu koy répété ba pare mu saxoo ko mooy wane ni li Hanafiya yi wax la rahmatullah mooy ne dañ koo jagoo daf koo jagoo beneen bi ci def nga xam ne Maliki rahmatullah alayhim wuute nañ ci ci seen biir jagoo c'est de particulier yi à ah lui sallallahu alayhi wa sallam de spécifique mm-hmm. exclusif voilà euh, yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam le que maanaam gisoon nañu bunt fi mu doon fi imam al-Bukhari laa ne bunt bii di wax ne kenn terewul lu dul ñaari waxtu yi mm-hmm. maanaam ginnaaw tisbaar mm-hmm. ginnaaw ginnaaw suba ak ginnaaw fajar maanaam ngir lan ne fuqaha Maliki rahmatullah dañoo jàpp ne daf cee bari ci ñoom ñu jàpp ne bi jant bi di jóg loolu bokku ci maanaam jant bi nekk ci diggu njooloo bokku ci te loolu Shafi'i rahmatullah danañ ko nangu ci bisub àjjuma léegi ñu ñëw ci beneen groupe bi ñoom dañoo jàpp ne lépp a xaram maanaam juróomi waxtu yépp nga julli ci dafa xaram moom def ne mooy xana bi xanaa bi la Shafi'i ak xanaa bi lay rahmatullah ñoom comme Hanafi yi lañ xaw a nurul foofu hmm. ñoom juróomi waxtu yëpp nga julli ci dafa xaar hmm. mais nag julli googu fokk mu nekk naafila parce que bu dee julli farata moom faaw da koy def hmm. sauf que ñoom dañ ne sauf que ñoom dañ ne li muy xaraam yëpp julli goo xamante ne dafa am sabab maanaam dafa am cause bu ko waral juguma rek ngir naafila ngir coobare woo loolu bokku ba pare mooy lan ñoom dañ ne kon julli bu ma jullee tis tisbaar maanaam bu ma jullee euh, tàkkusaan par exemple dem jàpp ci wat wala ma dugg ci jàkk wala may jàng alxuraan boo war a sujjóot sujjóotu sax sujjóotu tilaawa ba bokk na ci tamit wala fajar gi ginnaaw fajar gi muy sujud sujudu shukr hmm. ndax xadisu mooy salaat salaasatu allazina xulifu hmm. xadis boobu ñoom Ka'b ibn Malik hmm. radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw fajar la dugg ci jàkka ji daan ko gis insha allah te ay bañu wàccee ginnaaw fajar la dugg ci jàkka ji ñëpp daal di koy tatagal dafa ñëw sujud ci jàkka ji sujudu shukr ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te terewu ko ko ak le fait yoo duggee ci jàkka da ngaa war a julli ñaari rakka am na nag masala boo xamante ne masala boobu euh, am na buñ ci gisut xaqiqatan boo xoolee dañuy am tendance nootal lii fuqaha hanafi ak maliki wax rahmatullah te moom mooy ne naafila waxtu yooyu même boo duggee ci jàkka du dagal du du du dañ ko sib bopp plutôt dañ ko sib mhm. bu dee da ngay doog a jàpp moment boobu doo julli ñaar raka et cetera mhm. mais mais hadis yi ñu gis xaqiqatan mhm. day tegtale ne bu julli bi amee sabab mëneef na koo def maanaam moo tax tout le temps dañ moo tax bi ñuy nootal dañ ne lii buñ ko xoolee dañuy gis ne lii lay yu dëgër sauf ko bu ñu demee ci biir dinañ gis ne li xanaa bi lay di wax rahmatullah alayhim mooy gën a dëgër mm-hmm. parce que yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam le fait que par exemple mu julli julli tàkkusaan ñaari rakka ginnaaw tàkkusaan ba pare ne wax wafdu Abdu Qays ñoo ma ñoo ma préoccupé woon mm-hmm. ma di leen fay fii loolu day wane ne am na façon julli yoo xamante ne mënef na ko faa def mm-hmm. Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom xattaa julli wax juróomi waxtu yi ñoom daganal nañ ko su fekkente ne ci xaramul makki yi bi nga maanaam ci biir kaaba gi nga ne ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ji mu wax ne yéen ñi yor caabi kaaba gi kaay leen ma wax leen dara bu fi kenn ñëw di tawaaf wala muy julli ci diggante guddi gi ak bëccëg gi ngeen am dara loolu ko fi lañ jox caabi gi gaa mais <laughs> wala tere mu naan day julli wala day tawaaf ak bu mën a doon ci diggante guddi gi ak bëccëg gi moo tax Shafi'i rahmatullah jël boobu teg ko beneen bi ci def moom mooy euh, euh, bi ñu gisul masala bi ñu gisul mooy bu dee àjjuma la imam bi xutba ñoom daganal nañ ko maanaam bu dee Hanafi ak Maliki rahmatullah ñoom dañoo euh, def ci seen règle bi mooy ne bu imam bi di xutba waruñoo naafila mm-hmm. te loolu aussi heure la boo xamante ne mboolem borom xam-xam yi d'accord nañ ci mm-hmm. ne bu imam bi dee xutba bu kenn naafila sauf que mm-hmm. Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne boo ci jàkka ñaari rakka yooyu dafa am sabab mm-hmm. même bu ñu tereewu julli ci waxtu woowu ñaari rakka yi dañoo am sabab te bokk na ci li koy gën a dëgëral mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam le fait que dinañ ko gis insha allah ku dugg si ci jàkka ji fekk ko muy xutba mu ne ko ndax julli nga mu ne ko déedéet mu ne ko jugal nga julli ñaari rakka mm-hmm. mu julli ñaari rakka mu teg ci ne ku duggati ci jàkka iza daxala ahadukum al-masjid mm-hmm. falyasjud sajdatayni qabla an yaqum mm-hmm. wala qabla an yajlis ku duggati ci yéen ci jàkka nu julli ñaar rakka balaa mu toog loolu moom day tegtale dëgëraayu mazhabu Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim mm-hmm. euh, mu def waxtu yi nga xamante ne moom mooy diggante tàkkusaan diggante timis maanaam jant bi jóg na mm-hmm. ak ñuy julli timis mm-hmm. loolu tamit gisoon nañu hadith sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne woon sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a julli leen laataa timis julli leen laataa timis julli leen laataa timis ngir ku maanaam ñel ku mu nga gis Seydina Anas ne radiyallahu ma gis ponkali saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi di biir keno yi poto yi nga xam ne ñoo nekk ci jàkka ji voilà donc loolu tamit beneen euh, acte la euh, mu am ñeneen ñoo xamante ne dañoo am beneen gis-gis mooy ne te mooy zahiri yi rahmatullah ñoom pour ñoom yii yëpp terewuñ ko comme hadith sayyidina ibnu umar bi radiyallahu anhu mu ne laa tataharraw tulu'a shams wala ghuruba bu leen diir fenkuk jant bi walla soo maanaam ñoom maanaam euh, pour ñoom li tax ñuy tere julli bi mooy dañuy bañ ngay diir waxtu woowu parce que waxtu woowu effectivement mooy waxtu wi nga xamante ne ñiy jaamu jant bi heure yooyu lañ koy jaamu te yonent bi salaa alayhi wasallam ne euh, jant bi buy so ak buy fenk day fenk ak a so ci bijjini seytaane diggante ñaari bijjini seytaane donc yéen bu leen def loolu et que maanaam ki nga xam ne nag léegi day jóg ngir naafu la am na yeneen i cause bokkut ak ki nga xam ne dafa nekk di def jaamu yàlla heure boobu. ñoom dañoo jàpp ne loolu moom moo tax yii mooy yi borom xam-xam yi wuute ci gàttal daal ci masala bi. sur les hanafiens euh, sur les ils que c'était interdit pour euh, les trois qui sont dans le dans le livre Imam Muslim. Mm-hmm. mais pour les deux autres en fait il n'y a pas de différence entre un deux trois et quatre cinq. si si. c'est que pour hanafiens euh, yi un un deux trois. dafa xaram même julli farata sauf tàkkusaanu bés bi alors que pour ñi ci def pour alors que pour yeneen ñaari waxtu yi maanaam dafa eh, naafila bi moo ci xaram mais farata bi xaramu ci foofu la différence bi nekk waaw dafa mel ne wallahu ta'ala a'lam non mais benn mën nañu wax bu dee <coughs> bi ñu wax ci jotaay bi weer <coughs> waaw dañ doon wax ne fuqaha fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim dañu ne booy julli baada booy julli maanaam heure yooyu ñu tere ku ci julli dañ cee bokk la ci dañ ciy tere waale mooy kuy sujjóot baada ak bépp sujjóot bu mu mën a doon lu tax parce que dañ ne yooyu ay la lañ du farat sujjóot baada salaam naafila la du farat maanaam yorul niveau wu farat sunna la plutôt sax sunna la sunna la pas naafila sunna te loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax buñ naan baada salaam qabla salaam yooyu ñuy wax ay sunna la ce qui veut dire que ni loolu moom moo tax wuute yi borom moo xam yi wuute rahmatullah ci su ci qabla salaam ak baada salaam wuute yiñ ci wuute wuute wuñu ci ne force qabla salaam nga war a def boo ko deful yàqu na force baada salaam nga war a def soo ko deful yàqu na wuute wuñ ci lool parce que lu tax. d'accord nañ ci ne boo defee qabla salaam baax na boo defee ba'da salaam baax la fi ñu wuutee mooy lan moo gën ci diggante qabla salaam ak ba'da salaam loolu moom la ñu wuute mais comme ba'da salaam bi bu dee qabla salaam xam ngeen ne amul problème mm-hmm. jarul ñuy poser question bi parce que yaa ngi ci biir julli gi ba léegi mm-hmm. jarul ñuy poser problème naan ndax dañ koo si bëgg si buñu ko parce que yaa ngi ci biir julli gi mais ba'da salaam mooy ginnaaw bi nga sëlmale mm-hmm. loolu la wax ne su fekkente ne du julli gi beneen julli la woon mm-hmm. nga waroon ko sujjóotal ba'da salaam doo ko def mm-hmm. dangay ngay xaar ba jant bi jóg nga doog ko def mm-hmm. non Maliki rahmatullah même ñi nañ ñi ci des ñëpp même wax ji lañu wax bo sauf que Shafi'i xam ngeen ne amuñu qabla salaam xanaa ah, xanaa bi lay rahmatullah am nañ xam qabla salaam mais ci ñaari ci ñaari ma masala kese lañ ko am tey mooy yiñ gisoo voilà mooy soo jullee lu ëpp wala nga mooy mooy mooy mooy comme timis bi ah waaw xanaa bi lay rahmatullah ñaari masala lañ am baada salaam jeex na bu dee Shafi'i ñoom ñoo am qabla salaam kese xanaa Hanafiyyi yi qabla baada salaam kese lañ am mm-hmm. Maliki rahmatullah te loolu lañu waxoon ne moo gën a dëgër ci li ñuy kiiwee insha Allah